ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci rentam bi wassalaam eh, ñi ngi dellu siwaat ba tey ci eh, al kunuzul ashara eh, bu al imam Salahuddin at-Tijani alayhi ridwanu ci suñu ci al ci lañu ne ba ci suñu jotaay bi weesu defoon nañ xeetu ubbi laytaayal du mbëstalal li nga xamante ne moom mooy Euh, chapitre bi ñu war a bi ñu war a dugg mooy fasl bi nga xamante ne ci maratibul wujud la koy teg maanaam mooy euh, am-am gi nekk-nekk gi li nga xamante ne moom mooy euh, maratib yi mooy martaba yi nga xamante ne moom la topp niveau yi nga xamante ne moom la jaar wa bi nga xam ne moom mooy am-am gi daal di nekk loolu nag gis nañ ni ki nga xamante ne moom mooy am-am gu njëkk gi am am ki nga xamante ne dëgg-dëgg ak am amam moom rek la et que ku moom amul dëgg-dëgg am euh, te moom rek moo fi ne euh, te leneen lu dul moom wala keneen ku dul moom euh, dafay maanaam xaalik la maanaam aji faddu nga aji alku nga faan maanaam da ngay jeex kullu shay'in haalikun illa kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram subhaanahu wa ta'ala muy borom subhaanahu wa ta'ala moom rek moom moo fi ne moom nga xamante ne ak amam dafa wax ak euh, amam ak ñàkkam dafa nekk loo xamante ne lu jomb la moom borom bi subhaanahu wa ta'ala euh, moom mooy ki nga xamante ne moom rek la ak amam nekk loo xamante ne Euh, lu mënta ñàkk la loo xamante ne la euh, xel mënta yanu euh, safaan bi mën a ne comme ni nga xamante ne ñu bëree bëri ci léegi ci jullit ñi wala ci réewu jullit ñi xataa maanaam ba sax dañuy jàpp rek ne diine ji dafa tegu ci loo xamante ne xëy na dañ koy gëm mbaa nga ñàkk ko gëm nekk loo xamante ne day dogmatique et Euh, dogme boobu dëgg la que si c'est dogmatique dëgg la mais que dogme boobu euh, ñoom dañ koo jàppee comme loo xamante ne euh, benn conviction la boo war a am ci mbir mi mooy daf daf la war a da nga ko da nga ciy gën koy gëm mais que amul lu bari ci lu mu tegu maanaam lu dul ne da ngay foog wala nga yàq wala nga ñàkk foog comme ni nga xamante ne noonu la amee lu ñuy tuddee la fois de Pascal nga xam ne moom dafa jàpp ne Euh, de toute façon gëm ne yàlla am na moo gën a wóor euh, parce que bu fekkente ne gëm naa ne yàlla am na et que yi ñuy wax àjjana ak safara ak yooyu yëpp am nañ euh, su ma nekkee su ma ko gëmee ma dëggal ko jàpp ci di agir en conséquence ci mbir moomu loolu dana tax ba ëllëg si biir bu yomal xiyaama taxawee comme que kon day am effectivement ndekete dëgg la day daal Euh, lépp luñ ci joxe rek lépp luñ ci wax rek damay daal di jàpp ne kon ah lii de am na lii de dëgg la lii de borom subhaanahu ah, euh, mbirum euh, dëgg la et bu boobaa damay gañe maanaam dinaa gañe bu fekkente tamit jàppe naa ko noonu gëm naa ko noonu téye ko noonu et que maanaam amul wala ñu dee ñu gis ne ndekete mbir yëpp foofu la jaare maanaam dara xewul et qu'en réalité yàlla bi wax sax ndekete yoo amul maanaam lu nit ñi créé ci seen xel kese la et que teguwul daanaka ci dara bu boobaa ñoom ñu daal di jàpp ne euh, comme que yàlla boobu amul euh, euh, conséquences yi mooy ne ajjana tamit amul ndekete wala safara tamit ndekete amul ndekete ay mbir la rek yoo xam ne ci xelu nit ñi rek la nekkoon ñenn ñi ñëw naxee ko ñi ci Euh, ñenn ñi di ko di di di di euh, fonds de commerce ñenn ñi di ko xuuxalee nit ñi euh, bu boobaa bu yomal xiyamati ñëwee maanaam bu ñu dee bu ñu deewee ndekete loolu yëpp amul de toute façon awma lu may perte parce que de toute façon awma awma lu perte ci mbir mi maa ngi doon dund maa ngi doon lekk amoon naa samay conviction amoon naa samay principe dee naa dara xewul kon awma lu ma perte par contre su fekkente ne dama ko gëm gëwuma ko maanaam bu dee gëm naa ko bu amee danaa ci gagner mais su amul awma lu ma ci perte euh, su fekkente ne nag léegi gëm naa ko waaye ndekete euh, wala boog gëwuma ko mbir mi amul maanaam gëwuma ko mais tamit amul maanaam bu ma dekkee ma daal di gis ne ndekete amul dañ ma doon nax sans bàyyi ñoom ñoom mu doon gëmloo loo xam ne nekk taxawul ci dara sama société bi nga xamante ne moom laa doon dund ak nit ñi nga xamante ne ñoo ma doon wër wala ñeneen ma doon jàppee kilifa ndekete ci liñ tegoon tegoon seen dund yëpp ndekete tegul ci dara euh, bu boobaa itam euh, bu ma deewee du ma perte dara du ma dara maanaam kon ñàkk géegam moom avantage am fenn rek la mën a nekk mooy bu mbir mi nekkul dëgg par contre su mbir mi nekkee dëgg nekk gi gëm euh, mooy ne bu ma deewee ma daal di gis ne ndekete mbir bi dëgg la bu boobaa nag sama lépp yàqu et euh, bu boobaa safara bi ñuy wax ak yañ ca wax yëpp dana mën a dal sama kaw te bu boobaa musiba la te loolu dootuma ko mën a dabaatal mukk kon su ma jëlee ne ah bu ma xoolee le pour et le contre ci ñaari côté yëpp damay gis ne bii moom damay mën a gagner kese te awma lu may perte alor que bii duma gagner dara te mën naa cee perte kon bàyyi ma tànn bii bu njëkk bi euh, mooy gëm loolu nag moom mooy gis-gis gi nga xamante ne euh, euh, prêtre booba Pascal moom noonu la gise woon mbir mi mais gis-gis bu bon la te gis-gis la boo xamante ne l'islam mënu koo nangu xattaa bu borom xel mu wér bon en partie mën dina ko nangu nii mais bu ñu xóotalee mbir mi dañuy gis ne mënu koo nangu et que euh, nekk-nekk gi muy l'existence en tel parce que ci loolu lañu ñu war a waxtaane muy maratibul wujud mooy euh, nekk-nekk yi martaba yi nga xam ne mooy niveau yi nga xamante ne noonu la ame te lépp dafa am ci lu muy tegu loo xamante ne dëgg dëgg dëgg dëgg su fekkente ne dem nañ ba gis ne lii dëgg la et am na maanaam ci la ñu mën a basé eh, lu baree baree bare ci suñuy mbir ci la ñu mën a xamee ndax sens sama gis-gis sama philosophie bi ma war a am sama mentalité yi may doxale sama idéologie yi nga xamante ne moom laay dundee yépp lan moom laa ci war a jàpp waaw wala déet ak lan moom mooy li nga xamante ne moo ci wér ak ndax am na sens ndax am na maanaa Euh, et existence bi nga xamante ne moom laa gis te loolu wóor na ma ne am na parce que mbir la moo xamante ne man dama ko constaté cest dire que dama constaté ay mbir yoo xamante ne am na yooyu la ñuy tuddee badahiyat euh, dañ koy tuddee euh, musallamatul aql dañ koy tuddee ak daruriyat ak daruriyat mooy yi nga xam ne da nga ciy loru c'est-à-dire que mooy évidence yëpp dañ maanaam dañ leen di évidence mooy loo xamante ne dama ciy loru c'est-à-dire que tey euh, tellement que nécessité la mooy gis nga darura mooy loo xam ne nécessité la c'est-à-dire mooy yi nga xamante ne nécessité la ci ma gëm ko ma jàpp ko mooy lu ñu la ilmu daruri euh, mu am ci biir ilmu daruri boobu euh, lu ñuy tuddee tasawuru daruri ak lu ñuy tuddee tasawuru nabari ak ak tasdiqu daruri plutôt Eh, ci baat daruriyaat yi kon loolu la mooy loo xamante ne tasawuru daruri la mooy ne sama imagination moo may jox ni ma lii moom moo am et que évidence lay doon tey par exemple euh, euh, euh, loo xamante ne man dama kaa dama koo gis ah dama kaa dama dama dama koo gis loolu lu ma wér la may làmb la ni ma leeree ne yéen ñii ma jàkkaar lool yéen a gis man maa ngi leen di gis wala boog euh, mu leer ma ne euh, yéen a ngi may dégg te soo leen waxoon léegi ma dégg leen loolu évidence la tey bu ma bëggoon a bañ le fait que ni maanaam man tey par exemple que ni existé naa et que man maa ngi nii di dund loolu tey damay am problème ci mën ko wax ci mën ko xam nan laa fan laa war a rek tàmbalee pour mën sama analyse mën a jub maanaam fan laa war a mën a tàmbalee pour sama analyse sama raisonnement mën a jub damay am problème boobu su ma bëggoon a douter tey sikki sàkk ci ndax man nii rek am naa existé na wala boog ndax adduna bi li ñu tuddee suuf si am na ah tamit asamaan si maanaam ne serait li nga xam ne moom mooy lii mooy jàmmaar lool di ko gis bu ma nekkee ci biti ci mbedd mi euh, li may tiim noonu euh, bu dee bëccëg la wala guddi la maanaam ndax loolu am na rek réellement ak suuf si may dox ndax réalité dëgg la ndax am na loolu tey su ma ci bëggoon a sàkka damay lan damay am problème xam fan laa war a mën a tàmbalee sama raisonnement loolu moom mooy euh, loolu day nekk loo xamante ne kon daruri na maanaam dama cee loru voilà dama cee loru et que mënuma nangu loolu voilà soo xamante ne tey bu defee tasawur bi maanaam mooy euh, ah tasawur mooy nga daal di imaginer benn mbir maanaam mooy ni mbir mi lan la de quoi sagit par exemple buñ nee suuf si évidence la daruri na buñ ne asamaan si daruri la buñ ne maanaam ngelaw li loolu jarul mooy xalaat réfléchir pour mën a xam lan mooy ngelaw lan mooy suuf lan mooy nit loolu awma problème d'ailleurs sax parfois damay am problème mën koo définir maanaam mën koo leeral mën koo expliquer loolu léeg damay am problème bi lu tax may am problème bi lu tax may am problème bi parce que dafa évident ci anam goo xamante ne léeg-léeg définition maam su ma ko bëggoon a leeral du ma mën a jëfandikoo baat bu ëpp jëmmi baat bi nga xamante ne moom lañ koy tuddee euh, léegi loolu mooy tasawuru daruri mu am li ñuy tuddee tasdiqu daruri maanaam mooy loo xamante ne day dëggu ci man et que moom day day day nekk loo xam ne day dëggu maanaam mooy lan mooy mu mën a tëral àtte ci diggante ay daruriyaat maanaam ñaari mbir yoo xam ne dafa maa wóor ni am nañ de manière ne évidente mu mën a tëral àtte seen diggante voilà comme par exemple xam naa lan mooy tiim maanaam mooy féete kaw xam naa lan mooy asamaan et que asamaan si daf ma tiim maanaam loolu daruri la euh, loolu àtte la mooy damaa saxal dara wala ma dàq dara loolu moom mooy maanaam ma saxal dara ci dara wala ma dàq dara ci dara mooy loolu mooy xogma bi loolu moom moo tax phrase bi le fait muy mën am loolu la ñu tuddee tasdiqu daruri maanaam mooy dama koy dëggal euh, jant bi dafa tàng par exemple xam naa luy tàng parce xam naa luy jant léegi ma jël leen ñoom ñaar def benn lien entre tàngoor ak jant loolu moom moo tudd tasdiq voilà mooy xukmu bi mooy acte bi may teg ci mi looloo tax ñu naan ci qaida yi daan ni al xukmu far'un an at-tasawwur maanaam al xukmu acte far'un maanaam car la anit tasawuri ci d'abord tasawur tasawur mooy imagination bi may def gis xool bi may xool mbir mi ci sama xel euh, tey par exemple su fekkente ne dañu ne euh, loolu boo xoolee même ci euh, grammairien yi wala ñiy yëngatu ci langue dañ koy tuddee par exemple benn mu ba pare ñu tudd beneen bi moom mooy phrase par exemple muy jumla kon mufrad mooy mot bi après mu am lu ñu tuddee jumla mooy phrase bi et que ñoom ñaar dañoo am lien bu dox seen diggante euh, mais loolu noonu du daa iman bépp tasawur day nekk daruri du tamit bépp tas tasdiq day nekk daruri déedéet euh, am na lu ñu tuddee tas tasawuru nazari am lu ñu tuddee tasawuru euh, tasdiqu nazari mais loolu intéressé wuñu nii maanaam nii nii nii intéressé wuñu Euh, tey par exemple bu ma ne woon tasawuru daruri tasawuru nazari tey par exemple bu mun naa joxe benn exemple mooy buñ nee gaynde nit koo xamante ne mësta gis gaynde nga wax ko lan mooy gaynde wala nga ni ko médecin xamul maanaam moom peut-être que gis na médecin mais xamul exactement lan mooy médecin ak lan moo war a tax ñu wax ne médecin nii lay maanaam nii lay mel loolu tasawuru nazari la maanaam mooy il faut nga am benn raisonnement bu dox nga doog a mën a xam mbir mi lan la loolu mooy nazari mooy luy jaar ci benn raisonnement léegi mu am lu ñu tuddee tas tasdiqu nazar yi mooy euh, loo xam ne damay jaar cim xel cim xel euh, ngir mën lëkkale diggante ñaari biir tey par exemple bu ma nee médecin bi dafay fajaate parce que faj fajaate tamit mën naa bañ a xam lan la il faut ma xalaat wala boog mu am préalable loo xamante ne moo tax ma mën a xam lan mooy fajaate nazar yi mooy lépp loo xam ne daal ci raisonnement moom moo tax nga di ko def baax na léegi bu ma nee tasawuru nazar yi am na mooy damaa imaginer ci sama xel ne euh, ne ne euh, médecin ba pare daal ni day fajaate wala moo ma faj bu boobaa euh, loolu yëpp phrase boobu li muy gàtt gàtt gàtt tey am xale xale bu amagul xel mënu koo xam dof mënu koo xam et cetera maanaam li muy tuuti tuuti tuuti ñooñu mënuñu koo xam animaux yi mën nañoo bañ a xam loolu maanaam li muy li muy gàtt parce que da ngaa tàmm raisonnement wala fekk aada maanaam da am habitude di raisonner moo tax mbir mi gaaw ci yow mais euh, que évident wul évident wul déedéet euh, tey euh, kon ba ci xataa loolu ci ci lépp am maanaam tey ba mathématique tey buñu Euh, buñ naan al al al kullu akbar min al juz'i wala boog al juz'u asghar min al kull buñ ne benn partie muy ab élément ci ensemble bi gën a tuuti ensemble bi moom en soi euh, loolu suñ ko waxee par exemple bu ñu nee néeg ñu ngi ci kër gi et que néeg bi kon moo gën a tuuti kër gi yëpp buñ leen boolee loolu évidence la maanaam daruri daruri yan euh, koo ko wax xel mi day day day mën a xam ne loolu dëgg la. maintenant mu am ci ay calcul yoo xamante ne mathématique yoo xamante ne loolu daa gën a laaj raisonnement ay analyse la laaj wala boog lu ñu tuddee euh, démonstration maanaam de ay démonstration la laaj ba accéder ci résultat bi loolu nazar yi la maanaam kon il faut ñu différencier entre ñaar yooyu looloo tax xam-xam elmu ñu mën koo xaajale ci elmu lu ñu tuddee elmu daruri ak lu ñu tuddee elmu nazar yi maanaam elmu daruri mooy li nga xamante ne évidence la Euh, moom moo composé wu ci tasdiqu te ci tasawuru daruri ak tasawuru euh, nazari mooy li nga xam ne am xel moo la ko jox la moom moo composé wu tamit ci li ñu tuddee tasaw tasdiqu euh, tasawuru nazari ak tasdiqu nazari léegi ginnaaw ba lii leer parce que c'est important parce que lii nag mantiq la lii lañ naan logique maanaam lii dafa bokk ci mantiq mooy xam-xamu logique Euh, élément la yoo xamante ne il faut ñu il fallait que ñu tàmbalee ko parce que ñu ko tàmbaleewul mboolem lu ñu nar a waxtaane léeg-léeg ci yenn mbir yi day jafe maanaam day jafe maanaam il faut ñu comprendre d'abord que ni yi nii lay demee et que attey mbir yi il faut que tamit ñu différencier leen am na attey boo xamante ne euh, dañ koy tuddee hukmun aqli mooy atte boo xamante ne am xel moo la ko jox tey par exemple mboolem démonstration mathématique xel kese la maanaam jarul ngi am benn élément bu lay bu lay jàngal mbir mi c'est-à-dire que tey bu ma defee benn raisonnement mathématique ba trouver résultat bi te fekk raisonnement bi jub na juumuma ci mooy résultat boobu mën naa ko appliquer ci lu nekk ci li gis ak li ma ci li ma làmb di ko daj li nga xam ne làmb moo ko di ko daj mën ko ci appliquer te day day day day day day dal bu fekkente ne résultat bi jub na et que naa xel mbooleem élément yi maanaam mbooleem euh, perturbation yi mën a am su dee lépp dugal naa ko ci biir mën naa ko appliquer ci lu ne day jub loolu parce que lu tax parce que loolu xel la il faut ñu comprendre ko euh, parce que c'est très important li ñuy wax ne maanaam parce que soo ko xësee ba xam dina am yu bari bari bari yoo xamante ne nit ñi dañ koy jàppee comme que ni non lii moom da ngay jëm kese mënoo ko vérifier alors que mën nañ ko vérifier te xel moo koy vérifier amul leneen lu koy dul vérifier li tax na xel important te loolu nañ ko bàyyi xel li tax xel important mooy ne xataa alquran waxul ak ku amul xel maanaam tey gis nga alquran na et cetera dégg naa tax fan yële benn waaye di wax naan euh, que euh, yàlla waxul ak ci euh, xel ci xol xol yi lay waxal leeral maanaam leer gi wàcc ci xol rek moo moo am solo parce que nit ki même bu fekkente ne alquran day day wax sax. maanaam da nga gis koo xam ne déggul arab mais boo ko waxee alxuraan mu parce que alxuraan ruux yi lay waxal wala genre wax yu mel ba pare mu attribué wax ci Cheikh Tidiane radiyallahu anhu loolu amul du dëgg li nga xamante ne moom mooy li wér mooy ne xel xel la alquran di waxal moom la sunna di waxal c'est ki nga xamante ne amul xel dañuy yëkkati àtte maanaam borom subhaanahu wa sax koo xam ne amul xel moo tax dof xale bu ndaw bàyyi ma yi animaux yi euh, kii nelaw xataa ba kii nelaw. sharia du du jamu ko tey ki bu di nelaw nelaw yu xóot ci moom ba tax mënta jóg julli parce que nelaw yi moo xóot du lu du nelaw yu programme moo dafa nelaw yee ko moo moo ko moom julli warugu ko fekk jugul ki nga xamante ne tamit day dafa dafa dafa xëm wala yeneen wala boog mu nekk ci coma bi kooku benn jaamu yàlla waru ko maanaam yooyu noonu il faut que ñu xam parce que lu tax parce que xel moom la borom bi subhaanahu wa ta'aala waxal moo tax alquran di wax la'allahum yatafakkarun mi qawmin ya'qilun euh, euh, euh, la'allahum yafqahun ak yeneen ak yeneen ak yeneen wax yoo xam te ne yëpp day day day dem afala yatadabbaruna alquran waaw lu leen teree ñuy settantal alquran settantal ko amul xel mënu ko kon yii yëpp il faut que ñu comprendre que ni xel moomu dafa primordial c'est-à-dire dafa bokk ci li primordial dafa am solo ci ci nit et que nit koo xamante ne day jàpp ne moom di jëfandikoo am xelam maanaam moom day gëm rek comme ni nga koy ni waaw kooku moom lu wax dëgg la man moom damay gëm rek loolu mooy ne yow da ngaa déconnecté c'est-à-dire que yàlla daf laa defaral leer ci sam xel comme li imam Ahmad waxoon rahimahullah nga jëfandikoo leer googu maanaam leer googu kon yi nga jël ko ndax fay ko ba pare bëgg niitoo ci leeru jàmbur loolu dox maanaam moy ne ah alxuraan ak sunna mboolem li ñuy wax am xel da koy mën a. takk am xel da koy mën a jàpp te am xel da ci mën a da ci mën a dem lool il faut que ñu xamee ko il faut ñu xam ko euh, li tax nag ñu ji maanaam ci wàllum xel mooy ne euh, nar a waxtaane ci maratibul wujud yi yëpp naam dina ci am yoo xamante ne xëy na mën na génn xel mais xel du ko dàq xel du ko dàq te lépp loo xamante ne <laughs> Eh, te lu ci ëpp xel dina saxal base bi maanaam base bi moom xel dana ko saxal voilà base bi xel dana ko saxal te mooy li ci ëpp solo maanaam li saxal te mooy lan borom bi subhaanahu wa nekk ci mu nekk ne moom dafa am ba pare dafa melowoo melo yi nga xamante ne moo tax mu nekk yàlla loolu moom xel da koo saxal et xel dadul nangu. ku weddi yàlla xel du ko nangu maanaam comme ni nga xamante ne euh, noonu la euh, ñi nga xamante ne mooy yenn yéefir yi almaani yi almaani yi mooy lay la la lay kii euh, ak ñu mel ni ñoom ak maddi yi mooy les matérialistes ñooñu léeg-léeg ah dañuy gëmloo nit Euh, euh, ak istiraak yu ne yi bon souvent communiste yi dañuy gëmloo nit ñi ne euh, que ab intellectuel ab intellectuel warta mën a nangu maanaam warta mën a gëm yàlla te nit ki gëm yàlla loolu day wane ne moom in maanaam intellectuelul et que ci ay pensées am ci ay xalaatam loolu moo dul dëgg loolu amul te dinañ ci waxtaan incha allahu taala parce que dafa am solo que nit ki comprendre que ni euh, euh, am xel moom moo ko ne yàlla am na te dakaa war a am xel moo saxalal ne ko dafa war a topp mboolem lu tukkee ci yàlla loolu xel moo ko saxal am xel moo ko saxal te borom subhaanahu wa xel moomu la interroger xel moomu la adressé wu wax ak moom c'est que nit ki nga xamante ne tey gëmul borom subhaanahu wa taala gëmul yenente bi sallallahu alayhi wa euh, kooku nit kooku bu ñu ko bu ñu ñëw wëlbatiku naan ñu euh, maanaam lu tax muy xalaatee nii maanaam déedéet maanaam bu ñu gëmloo noonu muy xalaatee daf ko maanaam euh, jaadu na parce que tout simplement Euh, xam nga intellectuel la euh, day réfléchir athée athéisme maanaam athéisme mooy al mala mooy malaaxida yi malaaxida yi mooy les athées ñoom seenum xel mun taxawul parce que su taxawoon d'ailleurs à chaque fois bon koy répéter souvent nag <laughs> parce que dama ko seetlu à chaque fois que ñu ma taseeg benn athée bu ñuy waxtaan ba mu xamal ma ne moom athée la dama koy poser ay questions ah, ba pare wan ko ay éléments euh, ñu waxtaan ci au début daa iman bu ñu commencé wax damay jàpp ne kii mi ngi jëm foo xamante ne am xel maanaam di am na ay argument quand même yu ko war a tax mu war ma mën a nekk athée mais damay seetlu ne daa iman du am benn élément amul benn élément bu war a tax mu mën nekk athée en tout cas ñi ma ci mës a tafeel ñëpp gis kenn koo xamante ne tenir na benn débat wu cinq minutes gisuguma ko parce euh, euh, que ki ci ki ci ki ci ki ci tane mooy ki naan ki naan la ah oui c'est vrai que wax nga dëgg ka ca tegu mooy ki laan la a ah, man nag euh, douteloo nga ma oui c'est vrai que là tu m'as fait douter là je commence à douter là kooku moom moo tane keneen ki ci des nag moom danaan la non non non je veux pas parler de ça non bëgguma ci wax non non non man bëgguma wax maanaam parce que tout simplement xam na ne amatul benn benn raisonnement bu mu mën a teg ngir mën a douter ci existence yàlla amutul amu ko sauf que nag loolu li tax ñoom ñuy bëgg di gëmloo nit ñi daay man ni leen yàlla amul li tax ñuy di tamit di réussir te di gëmloo jullit ñi ne ñoom am nañu fu ñu teg seeni wax ba jullit ñi jàpp ne maanaam ku xamul day jàpp ne xëy na dafa philosophie moo tax boroom xam-xam philosophe la maanaam philosophie falsafa la jàng euh, et que euh, moom ci logique lay demee et que dafa cartésien comme niñ koy waxee euh, parce que esprit Descartes te d'ailleurs esprit boobu baaxul ñu bari dañuy fekk di seen bopp naan man dama cartésien en réalité esprit cartésien baaxul parce que aqlaniya loolu la ñuy tuddee aqlaniya mooy esprit bi Descartes am moom dafay dàq en réalité existence maanaam li nga xam ne évidence u matière yi loo xamante ne matériel matériel la déedéet moom cim xel rek lay bëgg di teg lépp et que lépp loo xamante ne amul cim xel amul lépp lu amul cim xel amul te loolu du dëgg amul loolu loolu amul maanaam am na yoo xamante ne am nañ te pourtant existé wuñ cim xel euh, te loolu moo tax esprit boobu baaxul déedéet parce que am na yoo xamante ne ay sentiment la ay yëg-yëg la maanaam même bu ma ko mënta prouver ci xel xam naa ne am na voilà parce que dama koy yëg danga koy yëg keneen di yëg keneen di ko wala ñu koy gis ma koy gis wala ñu koy làmb buñ ñëwee euh, kon xel ñu dellu si waat àttem xel dafa am ñaar dafa am ñett plutôt ñett ñetti àttem xel ñoo am dafa am lu ñu tuddee euh, al d'ailleurs moog yeneen acte yi ah aadiye sax d'ailleurs noonu la mel acte aada acte aada aada ak xel lu leen wutale euh, aada mooy tajribi la mooy hukmul tajribi la mooy hukmul aadi maanaam mooy expérience moomu koy may mooy loo xam ne il faut mu répété waat ma jàngee ci ne lii ndekete nekk nii lay mel. mooy tey bu ma jëlee ndox dugal ko ci benn euh, pot euh, kii bu wecc bu aluminium ma teg ko ci gaz bi muy lakk ma jël température bi bu yeggee cent degré ma gis muy bax ma def ko defaat ko defaat ko damay comprendre que ni lan que euh, ndox mi kat su su su su cent degré day commencer bax loolu attem aadala du attem xel parce que ci xel amul lien bu dox diggante cent degré ak bax amul amul lien sax bu dox ci diggante lakk ak taal amul euh, amul lu dox ci diggante paaka ak génne deret maanaam paaka ñu jam ko fenn mu génne deret ci xel amul lien amul amul rapport mais c'est parce que dañoo am expérience bi que ni seetlu nañ ne suñu jëlee paaka dugal ko day day lan day day day day day day day day am jeexital yaa ngi dégg ci kaw loolu ci la ñuy daal ne ah c'est vrai que kon lii dëgg la kon ndekete paaka boo ko jamee ci der da koy da da koy eh, eh, da koy da koy da koy bënn da koy da koy da deret day génn loolu expérience moo ko xam ne mais du xel moo xam ne nit ki su tëbee quatorzième étage bu daanoo day dee wala bu dam wala mu damm loolu du xel mu ko jàngal expérience la parce que dañoo yàgg seetlu ne ñiy tëb foofu bu ñu daanoo dañuy damm wala ñu dee mais possible na nit ki tëb ba pare du daanu bu daanu du damm du dee maanaam euh, loolu ay expérience la kon il faut ñu xàmmee ko ñu xàmmee ne hukm aqli ak hukm aadi duñ benn duñ benn euh, bu dee acte bi nga xamante ne moom mooy ci xel la aju mook bi xel aju ci aada dafa am lu ñu tudde dañu am lu ñu tuddee waajib maanaam loo xam ne euh, day war maanaam mooy loo xamante ne lii kat cim xel dafa war c'est-à-dire que mënta bañ am parce que xel moo ma wax te loolu bokk na ci mooy am gi yàlla am dinañ ci ñëw léegi dinañ ci ñëw incha allah peut-être que jotaay bi peut-être que jotaay beneen bi ñuy bi ñuy gisee di waat allah loolu am xel moo ma wax ne yàlla moom am na mu am tamit am xel di wax ne euh, yàlla dafa am ay. Euh, ay mbir yoo xamante ne dafa ne ci moom yoo xamante ne moom daf koo te dafa intrinsèque ci moom maanaam ay meloom yu tàqalikowul ak xam ne c'est sûr que faaw day am mu am ay melo yoo xamante ne moom faaw day maanaam noonu noonu la mel moom borom bi subhaanahu wa ba tax mu doon yàlla loolu tamit am xel daf ma koy wax am xel daf may wax euh, dafa am tamit ci xel loo xamante ne moom la ñuy tuddee euh, mumtani'a parce loo xamante ne lu jomb la mënta ne comme par exemple ñàkk nag amug yàlla mënta ne loolu am xel moo ma koy wax ne ma mënta ne na yeneen mais li exemple par exemple euh, yàlla di soxla di aajowoo loolu am xel moo naan mënta ne par exemple par exemple sama am man mu nekk loo xamante ne amul fu mu tàmbalee loolu mënta ne am xel moomu ko wax même bu dee fee alan maanaam ci expérience ak ci ci dans effectivement loolu moo am ma constaté ko c'est pas parce que man maa ko constaté déedéet am xel moo ma wax ne ma mbir mi ni lay demee mu am loo xamante ne parce que mënta nekk leneen au moment où parce que dafa am ay mbir yuy xew ci man yoo xamante ne dama koy gis yoo xamante ne mooy tax samam xel mënumaa may ci ne ma man sama awma fu ma tàmbalee parce que damay gis ay changement ci sama bopp yoo xamante ne day tax mu xam ne non obligé man ma am fu ma tàmbalee sama nekk nekk am na fu ma tàmbalee même bu ma fàttali ko wul kañ la et par conséquent fokk day am fu muy yem maanaam dee moom faaw danaa def loolu tamit sama xel daf ma koy wax mais am na leneen lu ma koy wax mooy aada expérience ci anam boo xamante ne tey nit ki lu mu gëm gëm gëm gëm tey sëriñ bi bu ne ko yow day wax dëgg yàlla sama waay nga li nga ma defal yëpp bari na kontaan naa ci yow lool léegi ma li ma lay garantir mooy doo dee bis boobu ngay weddi sëriñ boobu parce que ñun ñëpp même bu ñu nii même bu dee deewaguñ xam nañ ni dee moom danañ ko def te loolu moom évidence la ci ñun maanaam nekk loo xam ne évidence la bari ci ñoo xamante ne bu ñu la laajoon nga démontrer ma ne yow da nga di nga dee démonstration bi mënuñu ko mais évidence la ci ne danañ dee dinañ ñëwaat ci évidence boobu mooy daruriya bi dinañ ci ñëwaat léegi incha allah euh, parce que dañuy laytaayal mbir yi pour que suñuy wax ci yenn yi mu nekk loo xamante ne après day fluide maanaam dañuy comprendre Euh, que ni ah d'accord kon li moo tax wala lii moo tax et cetera maanaam mu bañ a nekk loo xam ne duñ duñ yenn taxaw yi et que comprendre dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg fi ñuy waxee fan la surtout bu ñu tàmbalee war a wax borom subhaanahu wa ta'ala ak amam ne laa budda ne xel da ko war a mën a nangu et que obligatoire c'est-à-dire que xel mënta bañ a maanaam xel mu nanguwul ne yàlla am na xel moomu ci boppam dafa fekk ne am na wéradi gu bu gu rëy rëy gu ci ne kooku muusul mën ta nekk ku muus abadan muusaayam dafa am rek ci lu mu limité wu voilà ki nga xamante ne tamit nee na man gaa gëm naa mais damaa gëm kese amul lu mu wóoru ma maanaam yàlla am na maanaam mu nekk certitude boo xam ne tey dafa maa ci anam goo xamante ne mënatuma ci sikki sàkk parce évidence la ki nga xamante ne nee na loolu la tamit moom na xam ne xelam des na lu baree bari parce que am xel mu wér daf lay wan évidence nekk yàlla nekk am léegi nag bëri gi mu ñu ñàkk xel ba pare ñooñu noot mbindeef yi ci ne par force da ngeen war a gëm di mu nekk benn dictature idéologique boo xamante ne moom lañu ñu teg loolu tax na ba jullit ñu bëree bari dañoo wommatu ci loolu ci anam goo xamante ne daf leen a tere xalaat boole koog nag ñu sàggane seen diine sàgganee xam-xam yi moo xam xam-xam yi nga xam ne dafa aju ci diine la waaye xam-xam yi xam ne dafa aju ci seen xel la tamit parce que bari na ci xam-xam yi nga xamante ne moom la ñuy wax mantiq mooy logique euh, euh, épistémologie euh, nga xam ne day wër-wër loo ci mboolem xam-xam philosophie ak yeneeni i xam-xam mooy théologie ilmu kalam ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne jullit ñi ñoom ñoo gàddu ñoom ñoo yanu drapeau bi ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam yu mag ba ñu mujj ñi ñoom ñëpp dañuy sukkandikoo ci yi nga xam ne moom la jullit ñi liggéeyoon waaye tey jullit ñi ñoom ñoo ko sàggane ñoom ñoo sàggane mboolem xam-xam yooyu ba pare euh, jàppe ko comme xam-xamu tubaab et que euh, kii no lool c'est intellectuel maanaam ba pare dañ koo teg ci anam goo xamante ne faaw nga dégg làkk tubaab wala anglais wala làkk yi nga xam ne daal en tout cas occidentaux la seen làkk yi il faut dégg ko pour mën a pour mën a nekk intellectuel alors que di rek boroom xam-xam yu njëkk yu mag yi xam-xam yëpp lañ doon dajale médecine dama dañuy nekk doo boroom xam-xam ci domaine yëpp waaw et en même temps noonu lay nekk ay usul yi nekk ay faqih muhaddis euh, nekk ay médecin nekk ay maanaam ilmu falak astronome astro astrolo astronomie sax ak ak astrologie yëpp dañ ci am xam-xam même bu fekkente ne côté astrologie bi yeneen bi saa sam daf ko tere mais ñoom am xam-xam ci mboolem domaine yooyu yëpp ba pare mi am même bu fekkente ne léegi dañ koo sàggane ba yéeféer yi ñoo leen ci raw a euh, ci ñu njëkk ñi kenn mënu ci woon a defar ay bombe atomique loolu du dëgg de ku leen ko wax waxu leen dëgg ku leen wax ne leen euh, ci ñu njëkk ñi mënoon a am na euh, astronomie am na ci xam-xam bu tax mu mën a dem ci jaww ji defar fusée naaw dem ci jaww ji loolu waxu dëgg amul kenn rawu ci tubaab yi amul du dëgg base yi li ci am mooy amoon nañ ci ay base xam nañ ko am nañ ci xam-xam naam loolu dëgg la mais <laughs> tey ku bëgg comparer ñi nekk NASA nga bëgg comparer ki nekk ca daara ja fële ci àll ba wallahi c'est parce que da ngaa a wax lu la neex kese mais loolu yow ci sa mi koy wax xam nga ni du dëgg amul xeebuma kenn waxuma ne euh, ñun suñu ñu njëkk ni amuñu woon loolu mais c'est que xam-xam bi daa évoluer mais nag évoluer boobu li jullit ñi jël ñoom ñoo ko def mais ñoom ñoo joxoon base yi ñeneen ba ñooñu nag léegi avancé ci ba am ci euh, évolution biñ ci am tey évolution biñ ci am tey ñooñu ñoo ko tegoon ñoo tegoon base yi ñi la woon ñoo nekkoon borom foofu yu mag yi ma nga xam ne ci elmul falak dañ ci daan bind ay téere et cetera astronomie ak yeneen ak yeneen mais c'est parce que dañoo tardé léegi médecine noonu dañ ci daan bind ay téere daan ko pratiquer daan ko jàngale mais médecine fi mu évoluer ba tey jii nii ku la wax ne la ñu njëkk ñi borom ba am amoon nañ niveau boo xamante ne dañuy xotti biiru nit defar ko ba pare takkaat ko kii maanaam ci anam goo xamante ne laser lañ koy defaree ak yeneen ak yu mel noonu wala ñu wax la ne comme ni ak euh, li ma gis médecin chinois bi def ko à trois mille kilomètres mu toog fi mu toog parce que dafa utiliser 5G bi di opérer benn nit ba pare kooku wér mu jóg loolu ku la wax ne ñu njëkk ñi mënoon nañ ko waxula dëgg maanaam aussi foog ñuy yan da wax lu yanu maanaa tamit foog ñuy wax lu yanu maanaa mais <laughs> mais li li li mais dafa évoluer parce que bokk na ci li ñu gaañ ñun mooy jàpp gi ñu jàpp ne mënuñoo àgg niveau wu diw kon jarul ñuy def effort yi mu doon def wala ba yegg fi mu yegg loolu bokk na ci li ñu gaañ képp ku dund laa wax am bakkan doon noyyi doon dox dëgg ci ci tànk bi fu mu yegg mën nga fa yegg xanaa nga nekk yeneen ku dul yeneen mën ngaa yegg fa mu yegg nay noyyi rek ngay noyyi na jant bi di tiim jant bi la tiim na am léeg-léeg mu rawee la ay domaines yoo xamante ne ay mbir yoo xamante ne yàlla moo ko jagleel loolu ak may yàlla la bu ko defal loolu léeg-léeg mu am mais le fait que ñu sàggane maanaam jàpp ne diw kenn mënta mel ni moom diw kenn mënta yegg fi mu yegg mentalité boobu nekk ñun ñu bloqué ñu maanaam yeew ñu takk ñu te takk suñu xel loolu moo tax ba yow ni maanaam xalaat rek mënoo ko def xam-xam nag du demee noonu li tax xam-xamu ñu njëkk ni doon évoluer moo tax ci monde occidental xam-xam bi évoluer mooy dañoo démystifier le passé c'est-à-dire que ñoom ne sont pas des passéistes am benn idéologie passé passé passé diw sangam ay euh, kii docteur diw docteur diw kii diw déedéet kooku liggéey na kii mais on va dañuy jël travaux mi xool de manière très objective luñ ci mën a jariñoo ñu jariñoo ko ci lu ñu gis ne erreur la ñu comprendre que erreur la ñu avancer ba pare jéem a def leneen jëmale mbir mi kanam loolu moo mës a am ci monde jullit ñi tamit noonu la demee woon ba bi nooskat yi ñëwee caaxaankat yi sàggan ñi sàggan ñi ñëw ñu daal di torox perte lépp yéefir yi jël ko borom subhaanahu wa ta'aala jox leen gëneel li en tout cas ci buntu euh, adduna bi ak xam-xam yi ci wërwërloo ñooñu ñu avancé dem seen yoon retard boobu la ñu rattrapé ga ga waatagul ba léegi nii loolu nag bu euh, euh, ne dafa jox sax parce que effectivement am ay ay ay esprit yu conscient ay nit ñu conscience que ni effectivement lii problème la mais il faut le régler am na ñoo xam ne moom ra weesu nañu nekk ay passéistes ay utopiques lañ c'est-à-dire que non seulement ay passéistes lañ c'est-à-dire que maanaam mooy amuñu benn référence dans le présent c'est-à-dire que seen référence yëpp c'est dans le passé <laughs> yamuñu ci loolu mais amuñu ñoom ci seen bopp ne comme que gisuñu référence dans le présent mais ñun nañ nekk référence yi loolu sax amuñu parce que tout temps dañuy jël seen xel takk ko yeew ko takk ko ci buum ci benn euh, doj wala ci benn am am xay te comme bi nga nekkee xale ba léegi loolu lañ lay gëmloo maanaam yow mënoo dem joxe nañ ko fi exemple mooy euh, ñay yi nga xamante ne gars yi dañuy jël bu nekkee xale dañuy jël benn buum euh, takk ko ci benn am am xëy garab bu mag a lañ koy takk yeew ko takk ko ci tànk bi su ko defee moom su xëccoo xëccu ba sonn du mën a dem mu mujj bu defee effort yi mu war a def yëpp sonn lool après day mujj a toog benn place loolu nag comme que dañ ko ko tàmmal depuis mu nekk liir noonu lañ koy def ba bu demee ba nekk mag day am habitude du défailliste day am habitude du bàyyeeku bàyyi tànkam maanaam day jàpp ne buñ maa daama ne takk nañ buum ci tànk bi rek léegi jeex na moom mënatu la dem fenn su ko defee bu boobaa doon jaras ñu koy takk ci garab mais dañ koy takk rek ci benn bant wala rek ñu takk buum gi noonu rek bàyyi su ko defee moom maanaam gis na buum gi rek jàpp na ne mënatu la dem loolu nag ñun moo ñu dal moo ñu dal ci mboolem domaine xam-xam yi moo ñu dal ci jikku yi moo ñu dal ci jaamu yàlla yi moo ñu dal sax ci suñu diggante suñu boroom subhaanahu wa dañoo dal ci lépp nangootuñoo gëm ne ñun mën nañu raw ñu njëkk ñi ñun mën loolu ne serait nga koy wax sax fi mu dañuy jàpp ne yaa ngi commencé murtad maanaam léegi nga génn ci l'islam yow waxuma la maanaam dog ci tarixa bi moom bu yàgg na mais l'islam moom léegi nga génn ci maanaam le simple fait que ngay xalaat ne loolu war naa a ne te loolu ak a ne xanaa du yàlla moo joxe moo joxe yàlla moo man <laughs> yàlla moo yor yàlla moo sañ waxuma la ci domaine xam-xamu zahir ne mën nañu raw ñu suñu suñu maam yi waxuma looy nag parce que loolu évidence la suñu matériel yi ñu yor waxuma la suñu maam yi mais suñu bàyyi yoruñu ko woon matériel yi ñu yor yi ñuy exploiter ñu ngi fii ñun ñëpp ci zoom nañ dellu ay at ci ginnaaw ñu ngi doon dund mënuñu ko woon xamuñu ko woon yoruñu woon technologie bi te mënuñu ko woon manipuler non plus néegu ñax yi gisoon nañ leen <laughs> juste trente ans cinquante ans ci dëkk yu bare bare ci suñu dëkk yi et cetera et cetera donc sur le plan matériel moom kenn waxaale wu ko sur le plan <laughs> ci plan yu bari ci même ci xam-xamee yenn mbir yi kenn waxaale wu ko ouverture ci adduna bi kenn waxaale ci yenn yu bari ci yenn yi par contre que loolu am na loolu am na laa wax mais mën ngeen ne loolu waxaale ñu raw leen ëpp xam-xam ci domaine yi xam-xam yi yi yi ñuy wax mooy xam-xamu usul euh, maanaam aqida euh, ak yeneen ak yeneen yi yi wër-wërloo ci yëpp tafsir euh, siira yëpp loolu tamit possibilité gi waxuma tamit loolu kese mais ci yeneen yi ci def yi baatini yi baatinu baatinu baatinu baatinu mën nañ leen ci raw ci loxo yàlla la lépp nekk Euh, lool digression la woon buñ defoon certes euh, mais il faut que xam ne mbir mi la demee et que léeg-léeg sax soo ko wax ga ñenn ñi sax dañuy tenter jàpp ne da ngaa gëm sa bopp moom daal da ngaa gëm sa tax ngay xalaatee nii mais du loolu c'est parce que kenn ku nekk ci ñoom bu gëmutoon ne moom loolu mën na ko te loolu mooy le minimum parce que yàlla dalaa bind bind leen bind ñu njëkk ñi bind ñu mujj ñi te ko neex koy def ñu boobu buntu la la ubbil tey tey tey tey nga ñëw ne tey man léegi désormais léegi tey fas naa yéene dem sama yoon maanaam fas naa yéene avancer fas naa yéene yegg foo xamante ne fu kawe waat naa ci yàlla bu dee loolu dëggu ci yow yàlla moom moos moos moo am sañ-sañ ak kattan ak mën-mën ci defal la ko ci lu gën a tuuti xef ak xippi boo nee nag par contre non loolu du ko mën parce que loolu dafa am ñu ko jagoo après yaa limité sa bopp yaa limité sa bopp voilà da ngaa gëm sa bopp oui oui bien sûr damaa war a gëm sama bopp lu tax du ma gëm sama bopp maanaam gëm dans le sens gëm ne yàlla mën na ma defal lu ne après yeneen ak bon ak ak xew ak lu xew li am solo mooy retard bi li ko waral mooy ñàkk gëm sa bopp. moo waral retard bi jullit ñi fi mu ci jullit ñi ñoo xam ne gëmuñu sax mën nañoo dem ba raw occidentaux yi ñoo xamante ne mën mënuñu toog imaginer ne Sénégal mën naa raw États-Unis fi mu toll loolu pour ñoom mënta ne ci seenum xel rek day jàpp ne mënta te mën na ne sur plan yëpp Sénégal mën na raw États-Unis mais daa am ay condition yooyu nag buñ ko jàppoon jël ko dina am Chine il y vingt ans xool leen ni meloon ak tey voilà les deux mille yi ngeen xool Chine kuy saboté Chine yi yow chinois yi la doon saboté et cetera léegi xool leen noonu mu amee nag noonu dong lañ mën a toogee gëm suñu bopp raw ñëpp noonu dong la nekke amul amul bu la ci kenn nax euh, léegi pour ñu dellu siwaat ci li tax kon ñu tardé loolu la et que dañuy gëm loolu li tax nag ma ci dellu siwaat mooy damay bañ tout le temps ñu jàpp ne lii ñu alquran ak sunna jàngal dafa am leneen lu ko gën wala lu ko ëpp wala lu ko féete kaw déedéet amul du dëgg et que jullit bi ñu toogee teg ci alxuraan ak sunna ñoom ñoo raw ñëpp alxuraan wax ko wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lawna in kuntum mu'minin bu leen nooy bu leen am benn tristesse ak tiis yéen wa antumul a'lawna yéen yéenay ñii féete kaw ñëpp de manière absolue mooy al a'lawna de manière absolue yéenay féete kaw ñëpp waaye daa am condition de in kuntum mu'minin su fekkente ne dëgg dëgg ngëm gëm ngeen yàlla gëm ngeen ne mën ngeen ko gëm ngeen seen bopp gëm ngeen nim maanaam gëm ngeen gëm ngeen gëm ngeen vous avez vous croyez vous fermement vous avez foi en cela mooy gëm naa ko dinaa ko def mën naa ko te dina am te day sotti te kenn mënu ma teree sotti loolu muy gëm loolu bu dee am na waaw mais nag fu amul nag yàlla bu ko kenn wax dara leeral na lépp ñu dellu si waat ci àtte xel yi kon pour revenir maanaam parce que li ñuy wax ni defuñu hors sujet de dañoo def digression mais defuñu hors sujet parce que cim xel lañ ne maanaam mooy samam xel waruma koo tënk dama ko war a tinki dafa bokk ci yi nga xamante ne ñooy tax ba yi ñuy du mën a ne avancement yi ñuy wax yëpp yëpp xam nga lu tax bokk na ci li du mën a nekk mooy yeew gi ñu yeew xel yi moom laa doon wax léegi yeew gi ñu yeew xel yi la bëgg koo limité ne la non amoo droit xalaat lii am na yoo xam ne nit ki jëmmi xalaat ko rek dañ koy gaa nañ ne murtad na génn na ci l'islam wala alquran voilà alors que boroom xel Euh, te li may wax ni lu important ci xel te c'est minimum ci boroom xel mooy ne c'est que li ñuy wax nii bu dee maanaam boroom xel nga le minimum mooy phrase bu ma teg à défaut de mot bu teg loolu tam dinaa koy di répéter souvent mais naa ko répéter phrase bu teg à défaut de mot bu teg balaa ma koy daaneel ba mu wala boog moo ko daaneelee sa xel war naa gaaw dem ba analyser ko carrément ba teg ba au minimum mu xool ndax yanu na maanaa waaw wala déet maanaam léegi nag ndax dëgg la wala bu dëgg loolu beneen analyse la laaj mais au minimum ndax mbir mi yanu na maanaa loolu moom mënta ñàkk mais ñun loolu lañu privé dañu ko privé ci côté diine ji ba pare privé ñu ko ci turu diine lañ ñu ko privé te du diine ci turu diine ji lañ ñu privé xalaat boobu ba pare privé ñu ko maanaam xaj ci côté euh, euh, bi nga xam ne affaire adduna la même bu dee ñoom ñaata daa mën dañoo lëkkoo mais différenciation boobu c'est pour rek wax ne li nga xam ne c'est spirituel ak lu spirituelul la donte dara ñàkkute spirituel ci ku xam dëgg et lépp benn la comme li Seydina Ali doon wax karamalaa ne xam-xam yëpp benn point la ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi réer ignorant yi juxaale ñoom ñoo ko def ay point yu baree baree bare mais képp koo xamante ne da ngaa versé wu ci ay xam-xam yu bari yu wuute di nga yàgg di nga seetlu loolu di nga seetlu ne li ma doon jàng fee ci informatique kat ndekete dafa am lien ak mathématique bi et que li may jàng ci mathématique bi xattaa ba am lien ak physique bi li may jàng ci physique bi am na lien ndekete ak électricité bi li may jàng ci électricité bi am na lien ak bi li may jàng ci philosophie bi am na lien ak grammaire bi li may jàng ci grammaire bi am na lien ak sociologie li may jàng ci sociologie am na lien ak psychologie li may jàng ci psychologie am na lien ak droit li may jàng ci droit am na lien ak géographie li may jàng ci géographie am na lien ci maanaam am na lien ci lu ci lu ci tasawuf ci leneen ak leneen maanaam lépp ku versé wu ci xam-xam yu bari dina xam loolu dina xam ne xam-xam benn point kese la en yi ñoo ko yu wuute yu bari yu différent voilà mais ñun suñu xel dañ ko tënk te liñ ko tënkee ci turu diine lañ ko tënk ci turu diine ak ci turu même même ci côté dañ maanaam ci zahir ni dañ ko tënk voilà am na jàpp nañ loo xamante ne mënuñu koo am yenn yi jàpp nañ ne mënuñu ci faa yegg yenn yi jàpp nañ ne mënuñu koo réussir yenn yi jàpp nañ ne euh, daa iman euh, kii moo koy mën par exemple ba xattaa ba jàpp nañ ne occidentaux yi daa iman ñoom ñooy mën a avancer yenn avancées yi évoluer mais ñun moom mënatul ko fini yàqu nañ ba pare loolu mënta ne alors mun nañ ni ok yàqu nañ gaa mais du ba pare maanaam yàqu nañ mais léegi mën nañoo réparer wu d'abord mën na jël temps mais nañ def li ñuy def su sottiwul mais ñeneen di dañ ko yeggale <laughs> ñeneen ñuy ñuy ñuy romb gaay loolu mën na ne mais tënk biñ tënk suñu xel maanaam daanaka sax daf ñuy teree réfléchir ci côté adduna bi c'est grave déjà mais ci côté diine bi la gën a grave ci la gën a parce que dañ lay teree réfléchir dañ lay nettali benn anecdote boo xamante ne matériellement mënta ne maanaam mooy jëfandikoo sam xel yow doo ko ci loo xam ne matériellement mënta ne parce que soo xalaatee le simple fait que ngay di dute ndax lii dëgg la waaw wala du dëgg fi ngay jàppee ne maanaam yow fekk nga réfléchir dañuy jàpp ne yow lool mooy mandarga bi gën a mag bi wane ne yow yaa ngi waaj a alku parce que yaa ngi xalaat ci mbir mi sëñ diw de nee woon na nangam waxoon na nangam yow le simple fait que parce que normalement boo dee borom xel war ngaa réfléchir ndax loolu yan na maanaam wala déet ak ku mën a doon. mais le seul fait que nga ciy réfléchir moom la ñuy jàpp ne yow loolu mooy mandarga bi wane ne yaa ngi waajal ko léegi nag yow da ngay daal di basé wu maanaam da daal di wiiru dellu ci waxu lu yu mel ne ah man day comme comme moo ko rek dëgg la mais mais na bañ a nekk dëgg na bañ a nekk dëgg eh bien oui parce que mën na juum en tant que doomu aadama day juum. kenn daal lañ xam ne moom waxam moom dëgg moom lu mu wax comme li imam Malik waxoon waxoon nañ ko bépp wax am na luñ ci mën a nangu wala luñ ci mën a delloo maanaam loolu possibilité matérielle bi daf possibilité en tout cas in possibilité intellectuelle bi daf fi ne ñu jàpp ne kii wax possibilité mu nekk dëgg am na possibilité mu bañ a nekk dëgg am na yàlla nag mën na ko dimbali ba lépp nekk dëgg loolu mën na ne yàlla mën na ko dimbali ba saa yu waxee yàlla lay doon et que lay doon et que wax ji day possibilité boobu am na ci parce que yàlla mooy maye mën na ko mën na may nit loolu mais loolu noonu du évidence évidence lu mën a ne rek la loolu la ñuy wax majaas euh, loolu la ñuy wax euh, jawaas xam nga àtteem xel yi waxoon la am na waajib lu war am na lu ñuy mustaxil lu jomb mooy moom tane mu am lu nekk diggante bi mooy jawaaz lu possible lu mën a ne lu dagan mais nekkul lu war nekkul lu jomb parce que am xel loolu la kon ñetti àtte yooyu ñoo am ci xel. lu war lu jomb ak lu mën man ma nekk man sama existence warul la preuve bi wane warul mooy am na jamono joo xam ne kon su sama nekk-nekk su waroon kon jamono jooju du ma ne impossible bi wane ne mooy nekk na et que kon dafa possible kese mooy le fait nekk na maanaam man ma am ak ma nekkoon a am amul bariwul lu muy changer de déedéet man ma nekk ku baax wala ma nekk ku bon bariwul lu muy changer bariwul lu muy changer ay possibilité la rek ay possibilité yu fi ne la boroom subhaanahu wa ta'ala amal li ko neex ne noonu la demee jeex na mais ay possibilités yu fi ne la loolu sunu xel moo la koy wax atteb aada pour dellu si kon mooy li nga xamante ne comme niñ ko waxee mbir yi dafay répété wu moo tax ñu jàngi ko ci xale bu ndaw boo ko jëloon xale buy raam wala euh, muy commencé jàng di di di laal di kii bu jëlee loxoom teg ko fu tàng day bàyyi mais attention am na niveau âge boo xam ne par exemple moment bi muy diiree ko mën na bañ xam ne lii muy laal moo koy lakk loolu mën na ko bañ a xam moo tax léeg-léeg ngay gis ko muy jooy xale lu bari seetlu boo na ko seetloo di gàjji boppam di jooy maanaam moom métti gi gàjji gi muy boppam xamul ne fi mu toll bu bàyyi woon gàjji gi muy gàjji boppam rek au moins métti gi dina wàññeeku mais day continuer di jooy di jooy di gàjji boppam di jooy ba pare di gën a gàjji boppam. te comprendre lul que yi maanaam métit gi moom ci boppam moom moo koy def et bu bàyyi woon gàjj yi métit gi wàcc wàññeeku ba keroog muy muy muy jeex maanaam dafa am niveau boo xamante ne du du mën a def lien yi maanaam parce que xam nga lu tax gàjj gi yëg ne gàjj dafa metti expérience moo ma won maanaam dama koo def mu metti ma gis ne ñeneen ñi bu ñu ko defee tamit day metti ci ñoom ainsi de suite donc bu ma ko defee mu metti ma defaat ko mu metti ma defaat ko bu yàggee ma daal di comprendre que ni day metti ndekete gàncax gi ci jëmmi boppam mooy metti xale buy watatu yëggagul niveau bu mu kii fu mu laalee lu tàng mën na bañ a xam ne lii muy laal li koy lakk nii maanaam mooy li muy le fait muy laal li tàng moo koy lakk moom day continuer di ko laalaat di yuuku mais su fekkente ne dem na ba commencer di di dox bon yëpp c'est approximatif ak yooyu su demee ba laalee lu doot ko laalati parce que xam na ne ndekete lii day lakke loolu aada la loolu moom la ñuy wax hukmun tajribi hukmun aadi atteb aada la exemple bi tax par exemple tey euh, li daloon maam Ibrahima alayhi wassalaam mën koo tax maanaam aada mooy expérience mooy coutume mooy quelque chose d'habituel d'ordinaire loolu mooy aada léegi suy rafetewu donc day mujj nekk benn acte boo xam ne day day day day taxaw cest dire que moo tax nga gis science expérimentale yi médecine ci la bokk médecine xam-xam yi ci nekk du calcul bu précis moo leen ko jox par force obligatoirement déedéet dañuy expérimenter essayer xool ban effet lay def d'ailleurs sax balaa ñu ñu ñu ñu ñu ñuy ñuy ñuy commercialiser benn garab dañuy dañ koy dañuy wut ay nit ñu ñu essayer ci ñoom garab gi ba pare avant sax nit ñi dañuy njëkk xool ay rab ñu ko essayer ci ñoom ba pare ginnaaw ba seen calcul yi pare na léegi nag il faut expérimenter xool ndax effectivement amul ay parce que maîtriser wuñ lépp est-ce que amul leneen lu war a mën a lu ñu boolewul ci calcul bi ainsi de suite voilà xam-xam yi nga xamante ne mooy observation sciences naturelles yi sciences de la vie de la terre et cetera yooyu expérience la hukmun aadi la moo ko joxe affaire pharmacie yi kii et cetera yëpp hukmun aadi expérience moo koy joxe léegi nag euh, loolu foog ñu xàmmee ko ah léegi lépp loo xam ne hukmun aadi la ab aadi aada koy xamal lépp lu mel noonu il faut ñu possibilité am na ci bi mooy maanaam loo xam ne de manière ordinaire naturelle nii la daan demee de manière courante nii lay deme ñu jekki-jekki mu njuy ko loolu ñu tuddee xarqul wolof naan ko xar baax mooy miracle voilà mooy lan mooy mbir mi ni mu daan xewee de manière courante et de manière ordinaire tey demewul nii paaka bi da daan dagge maam Ibrahima alayhi salaam jël ko xotti ba di ci baatu doom ji daggul loolu mooy xar baax njabar day dugg ci xar baax karaama yi wàllu yi def day dugg ci xar baax mujiza day dugg ci xar mooy miracle yi yeneen ci yàlla sàmm def mooy loo xamante ne nii la daan demee lakk taal bi da daan lakkaate mais cette fois ci lakkiwul bant mënta dóor garab mënta dóor euh, euh, euh, géej mu xaraf bant daanul def loolu mais yent yàlla Musa aslam bi ko defee bant bi na ko loolu xar baax dafa am ay loi physique gis nga ni ay physique chimie yooyu yëpp lay dugg ci aada ci xam-xam yooyu lay dugg mooy expérimental loolu moom foog dañ ko war a xàmmee loolu bokkul ak science exacte yi voilà euh, parce que il faut ñu bu ñu leen différencier parce que différenciation bii boo ko amul doo mën a xàmmee yu bari yu ñuy wax bu ñu waree yegg buñ maanaam démonstration yu bari yu ñu mën a def surtout ci yàlla lu aju ci borom subhaanahu wa ta'aala doo ko mën a xàmmee parce que après da nekk di poser wu question mais kon lu tax langam kon lu tax nangam kon parce que da ngaa xàmmeewul ne dafa am lii ci aada la lii science exacte la et que xam-xam bi xel maanaam aqli la hukmun aqli la atem xel moomu ko c'est-à-dire que. parce que léeg-léeg nit euh, mu am mbir yoo xam ne dañ koy mën a démontrer ci yàlla borom subhaanahu wa ta'ala nit ki ne la mais yow euh, li nga wax c'est parce que da nga koo teg ci li nga gis mais que peut-être que leneen mën am na alors que non teguma ko ci li ma gis kese parce que li ma gis ak li gisul yépp dañuy tënku ci ci bi dañuy tënku ci règle bi au moment où day tënku ci règle bi donc règle bi mën naa ko généraliser te loolu li ma gis ak li gisul ñoo au moins euh, démonstration mathématique bi leer na te wér na règle boobu mën naa ko utiliser ci li gis ak ci li gisul voilà <laughs> donc loolu non lu lu am am solo la moo tax moo tax euh, euh, laytaay gi dafa dafa dafa war euh, am na lu ñu tuddee hukmun shar'i mooy acte sharia acte sharia mooy lan mooy loo xam ne législation moom ma ko tegal bu dee suñu diine ji l'islam acte sharia sharia islam yi la ñu maanaam législation souvent suñu waxee sharia sax sharia la ñu mooy lan Euh, julli farata la sàcc daf xaram rayut daf xaram euh, woor weeru farata la ainsi ainsi ndox pour mu laab lii mooy condition yi su melul nii day sobewu wala day laab mais du mën a laabalaat de suite loolu lan moo koy loolu atteg sharia la loolu atteb sharia la atteb sharia nag li ko wutaleeg attem xel mooy ne attem xel nekkul automatique ci mu mën a saxal atte sharia yëpp déedéet am na nag yenn ci atte sharia yu mën a saxal xam nga lu tax parce que sharia day ànd ak xikma c'est-à-dire que sagesse borom subhaanahu wa lépp lu mu ne def leen nangam dafa am xikma sagesse bu nekk ci ginnaaw et que loolu dafay dëpp xam-xam mais atteb charia atteb xel du du mën a démontrer lu aju ci charia déedéet waaye nag amul lum ci mën a dàq c'est-à-dire que tey weeru koor lañu war a woor am xel mën na koo nangu même bu ko mënta démontrer xel mën na bañ a mën a démontrer ne weeru koor lañu war a woor pourquoi bu nekkul beneen weer lu mu nekk rek weeru koor loolu atteb sharia la am xel mën na koo bañ a mën a démontrer mais am xel du wax ne yanuwul maanaa tamit oui euh, c'est pas logique xel mënta wax ne c'est pas logique xel li mën wax mooy logique sax alu ko mais logiqueul déedéet xel mënu koo wax kon atteb sharia il faut ñu xàmmee ko tamit Euh, am na xukmu istilaax yi mooy acte yi nga xamante ne istilaax yi la mooy euh, domaine bu ne dafa am seen ay règle yu mbir mi doxe par exemple grammaire dañoo am ay règle règle grammaticale loolu ay loi par exemple mu am ay règle yoo xamante ne ku bëgg maanaam méthodologie bi ñu war a doxale kuy yëngatu ci sociologie par exemple Euh, dafa am ay méthodologie yoo war a mën a euh, jaar pour mën a génne résultat yi wala ci beneen domaine xam-xam bu mu mën a doon loolu am na ay atte ay règles yoo xam ne dañ koo tëral pour que mbir mi jub mbir mi baax loolu nag ay atte la yoo xamante ne istilah la maanaam par cest terminologie voilà jargon technique yi ñuy utiliser et cetera même bu fekkente ne loolu yëpp boo koy xoolaat ba xoolaat day delluwaat lu bari ci yooyu bu dee xam-xam bi wér na dina ci bëri loo xam ne dina delluwaat ci aada wala mu dellu ci ci xel loolu moom mënta ñàkk voilà c'est que actem xel moom moo lay jox par exemple conditionnalité mooy sart ya cest euh, buñ ne la euh, x charte la ci y lan lay tekki voilà loolu àttam xel moo koy waral lool moom te pourtant dañuy utiliser loolu presque xam-xam yu bari wala presque xam-xam yëpp dañuy utiliser charte boobu voilà mooy lan mooy maa yakunu euh, adamuhul adam wala yakunu wujuduhul wujudu wala al adamu li zaatihi loolu mooy charte loo xamante ak ñàkkam day waral ak ñàkk waaye ak amam du waral ak am waaye du waraluk ñàkk ngir jëmmi boppam loolu mooy sàrt mooy condition x buñu condition la ci y li muy waral mooy su fi x nekkul y mënu fi parce que condition la mais su fi x nekkee du tax y nekk fi mais du tax tamit y ñàkk fee nekk parce que x moo sabab noonu la maa yalzamu min wujudihi wujudi wa yalzamu Euh, wala yalzamu min adamihi al-adam wala wujudu li dhatihi voilà ainsi de suite euh, ak tamaano muy empêchement loolu il faut ma et muy empêchement maanaam il faut que ñu xam benn bu ci nekk lan la voilà maa min wujudi al wala wa wa wa wa min adamihi al-adam loolu moom mooy euh, sabab. mooy loo xam ne x sabab la ci y mooy cause mooy ne x su fi nekkee y ne fi su fi x nekkul y du fi de voilà et cetera maanaam kon yooyu euh, mantiq la maanaam ci logique lañ koy utiliser mais dañ koy utiliser ci xam-xam yëpp parce que ay àttee xel la mais dañ koy utiliser ngay gis ci àttee charia par exemple ñu ne la condition wu julli nangam la ñu jox la ay condition sarti julli ñu na la sarti woor nangam la ñu wax ne la la sababu julli nangam la mais tey bu dee charia da koo tëral tey amul lien direct boo mën a xam d'ailleurs sax foofu dañuy def entre sabab ak illa euh, ci yenn conditions et cetera mais yooyu bon taxul ñoo jóg mais pour wax rek ne il faut que ñu ñu ñu ñu xàmmee leen yooyu yëpp maanaam même tey su ma bëggee ci buntu charia ah, ci buntu charia su ma bëggee wax ne Euh, par exemple sow jant bi sabab la ci julli timis parce que bu loolu li muy mooy bu kon julli timis su jant bi sowee julli timis daf may war su jant bi sowagul julli timis waraguma mooy loo xam ne bu fi nekkee lii fi su fi nekkul du fi ne mooy sabab mais tey euh, loolu suñ ko xoolee ne sabab bi mooy julli timis mooy mooy sow jant ban lien la sow jant ak julli ñetti rakka yoo xam ne ñaari da koy wax ci kaw benn bi nga ban lien a ñoom loolu xel mën na koo bañ a mais xel du dàq du ko dàq lien bi am entre par exemple woor ak dem àjjana c'est parce que damaa toog rek woor après ñu ne ma loolu àjjana moom ngay lañ lay fay maanaam loolu lien bu xel mën a teg amul maanaam du àttem xel du àttem aada te parce que expérience de manière expérimentale amaguñ ci lu ñu lu mën a tax ñu ne ma maanaam lu mën a tax ci sama expérience rek ma xam ne su ma wooree rek bu ngoon jotee maanaam loolu àjjana moom moom lañ ma ciy fayee maanaam loolu amul amul amul lien hatta ma woor rek après ma nekk nit ku baax ma nekk koo xamante ne sama jikko yu bon yi day denc moom loolu sharia moom koy jàngal ak ak ak euh, spiritualité am tasawuf bi di nekk biir quoi kon loolu yëpp il faut que ñu mën koo ràññee mën koo xamee voilà léegi euh, loolu dañ ko ubbee aussi maanaam laytaale ko ba tey li nga xamante ne moom lañ nar a gis incha allah ci buntu yi yëpp parce que après incha allah dinañ gis ne ki borom subhaanahu wa taala moom la ñu war a njëkk a wax ay mbiram maanaam ak amam euh, te dinañ tollu fu dinañ wax tamit ci amug yeneen bi sallallahu mu nekk xaqiqatu muhammadiyya c'est-à-dire réalité intrinsèque bi nga xamante ne moom mooy bu primordial bu njëkk bi bi borom subhaanahu wa taala njëkk amal et que loolu tamit mënta ñàkk am. Euh, loolu tamit dinañ ci ñëw ci euh, démonstration ci ci yii yëpp dinañ ci ñëw ci démonstration ci wàllum xel